wa arba'un umarul hadi wa qila thalathun la tara abadan muhsihati la fihim wa kulluha kana fi dhi qa'datin waqa ata amit ubaydaka fil imani wasalami sallim ala sayyidina xussat shafaatuhu daawil kabaa'iri kay yanju minan niqami sallim ala sayyidina xussat shafaatuhu daawil kabaa'iri kay anjo minan ni xam ni way looy rek xilaaf la wa yow Malik ibnu Usmaan alayhima ridwaanu rahimu rahmaan mu ne mu ne wa arbaun am nañu ne ñeent umarul hadi am nañu ne ñeent la umra yi yonent bi alay salaam ñeent la waaw ki nga xam ne mooy aji gindi gi ki gindi jaabi waqiila salaasun am na nag ñu ne ñetti umra kese la waaye loolu waxoon nañ la ko te de toute façon affaire bi c'est clair yonent bi alay salaam ñeenti umra la benn bi taxawal loolu mooy li jiddu dëgër xanaa ma waxaat la ko bii naa la ko may taw keroog rek lañ ko wax umratul Hudaybiya gisul kaaba gi mais umra la parce que al amal innama al amalu bi niyyat moo tax mu ne sahaaba yi léegi li ngeen di war a def def leen ko fii watu leen nangam ak nangam ñu ne mi ngi leen sa sante gisuñ kaaba gi mu ne leen waaw waa Quraysh yónni Suhayl ibn Amr ci gàttal ñu ne ñu ne ko da ngay ñëpp dëpp dëpp dellu at ñii di ñëw te ci juróom benneelu at mi Hudaybiya ñu ne ko kon Dul Qaada bii di ñëw lan ci ngay ñëw mu ñëw ñu xajal ko Kaaba gi ñetti yoon ñetti bés kon ñaaree la ngoog at bi mu xam ne ci la Ji'irraana biñ la doon wax bi mu ubbee Makka Ji'irraana biñ la doon wax sànq ci juróom ñetteelu at mi te du da ubbi rek daal di omra daa dem xare ji ak Hunayn ba pare ci guddi gi mu daal di bañ tegee màng mi foofu mu dem omra ñëwaat ñett ñeenteel bi mooy bi nga xam ne moom la booleek ajam ji parce que qiraan la def te loolu mooy li gën a dëgër kama qaala ulama ul hanafiya ak ñi ëpp ci boroom xam-xam yi kenn yonent bay saa sam de toute façon ajam gi euh, euh, qiraan la def voilà kon wa arba'un ñeent umarul hadi umraay kii aji gindi suñu waqiila am na nag ñu ne salaasun ñett la parce que ñooñu umraay Ji'irraana gi am na ñu bari yëguñu ko mu ne laa taraa doo gis abadan mukk mox si ixtilaafihim boroom non non gis nga waa siira ñi ah <laughs> doo gis mukk koo xam ne takk na seen looleem wute yi li mu la bëgg a wax mooy dañoo bari lu ñuy wute waaw te loolu moom <laughs> ñun xam na ci dara ci siira bi moom <laughs> gaa yi lool kii wax li gaa yi ci lii ay benn xew-xew ak ah, waaye badar kañ la rek loolu rek daa wute waaye xunay na kan kii euh, Uhud kañ la amul wute nangam ak nangam mu ne doo gis mukk waaw ndax bari waay ngir dox la ni mu baree seen wuti moxsi ku takk ixtilaafihim seenu ku wute mu ne nag wa kulluhaa waaw umraam yépp nag kaana dafa nekkoon fii zi qaadatin wala zi qaadatin waqaat ci weer wi ñu tombeek ñun bi ñu nekk nii di zi qaada ci la rotoon ci la amee woon waaw mooy bam des bi nga xam ne mooy bi ànd ak aj bi bi ànd ak aj bi aj bi Zul Hijja la voilà yeneen yépp loolu la moo tax sànq ma ne imaam al-Hafiz li mu wax leer na xam nañu ko mooy bi mu naan yonent bay saasaam kat umra bi yépp ci ashurul hajj la kon mooy ci Zul Qa'da précisément ba bés bu mujj bi nga xam ne da ko boole woon ak aj muy xiraan bi mu defee xiraan loolu ci aj gi la woon waaw mu ne kon amit ubaydaka ay borom man Maodo sayyidi alxaaji Malik radiyallahu anhu maa ngi lay ñaan nga faat sa jaam si fil imaan yi muy man Maodo waaye yal nañu faataale ñun ñépp <laughs> képp ku dégg bayt bi ak képp koo xam ne déggoo ko xamoo ko sax waaye di jullit yal na nga ko faat fil imaan yi buy génn àddina ànd ak ngëm yàlla wasalami ak mucc l'islam gu wommatu ak mucc ak ngëm yàlla léegi nag mu jeexal nag muy euh, euh, euh, chapitre boobu sallim jullee ci yonent may saasaam kon nag borom bi mi nga ñu may ñu xam lii lépp dottil ñu ko ci ay waa xam-xam ci sa sang bu mag bi sa soppe bi nga may ñu xam lii ci moom kon nag sallim ay waay borom bi tabaaraka wa taala yal na nga julli ala sayyidin ci sang boo xam ne xussat shafaa'atuhu rab moom gëcë gën a tar gëcë gën a mag da koo jagleel day koo jagleel zawil karaa'iri borom bakkaar yu rëy bakkaar yi kay bu ko defee yan jugu ñu mën a ku bokk ci ñoom ci way bakkaar yooyu mën a mucc minan na ci mbugalu keroog allaaxira bon waaw yeneen sa boo demee ci xabru bokk na ci xadiis lañ fa def waaw te sama safaa dañ koo jagleel ñi nga xam ne ñooy borom kabaa'ir yi parce que ñooñu bu lee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñooñu ko leen ràmbu loolu day garaaw kon mu ngi noonu kon wa arbaun umarul haadi wa qiila salaatun la tara abadan muhsi ixtilaafihimi wa kulluha kaana fi zi qaadatin waqaat amit ubaydata fil imaani was salami léegi ñu dikkaat li nga xam ne moom la al imaamu al xaafizu kon gis nañ bu ne Eh, lam ya'tamir an-nabi yonent bay saa saam na ko umrawul illa fi ashhuril hajj lu dul ci weeru aji ya kama taqaddama comme ni mu jàlle loolu xam nañu ko kon wax nañ la ko ni walillahi alhamdu wal minna mu ne waqad sabata te rot na sax na fadlul umrati fi ramadan bi hadithil te ngëneelu quand même umra ci ramadan sax na ci bu hadith buntu bi waa léegi fa ayyuhuma afdal léegi lan moo gën <laughs> yonent bay saa saam kat umra ci Ramadan lim wax li mu màgg màgg ma su koo def ah umraam yëpp weeru aji waaw ah waa kon ñaar yooyu ban moo gën mu ne alladi yazaru imaam al-Hafiz mu ne alladi yazaru anna al-umra fi Ramadan li ghayri an-nabi sallallahu mu ne li feeñ mooy umra ci loo xam ne doo mooy Euh, anna al umra fi ramadan moo umra ci ramadan ci kudut yonent bi alayhi salaam moo gën ci kookee kanta ci xaqu yonent bi alayhi salaam moom li mu ko defee ndax borom bi da koo tànnal saa su nu gën allah mu ne wa amma fi haqqi fa ma sana'u mooy li ñu wax léegi kanta ci aqam moom yonent bi alayhi salaam li mu def moo gën ci moom kanta kudul moom nag xamal nañu ne umra ci ramadan day tolloog ak ak moom li anna walan moo tax teqantal bi mu ne li anna fi'lahu li bayaani jawaazi ma kaana ahlul jaahiliyati yamna'una ndax boo gisee yonent bay saa saam doon umraam yépp ci ashurul hajj te buñ la ne ashurul hajj mooy li imaam al-Hafiz wax loolu la mooy ashurul hajj mooy zu qaada ci ashurul hajj la bokk euh, ah, hajjatul euh, la bokk ci weeru aji mooy ñeenti umraam yépp yépp mooy ñetti yi ci Dul Qaada la benn bi ci xajjatul wadaa muy weeru tabaski loolu yépp ci ashurul xajja la voilà léegi mu ne léegi lu tax mu ne ndax boo gisee yonente bi saa doon def noonu da doon wan ne leeral que ne possibilité li nga xam ne waa jaahiliya dañ ko doon tere parce que da ngay xam ne waa Quraysh mooy seen gëm yooyu ñu amoon te ñu soppi woon millata Ibrahima hanifan ak Ismaa'ila wa ma walam yakuna minal mushrikiin te ma suñoo bokk ci bokk alekat yi ñoom dañoo jàppoon ne en fait di umra ci weeru aji loolu gandum forfaiture la gandum bàkkaar loolu kenn du non weeru aji impossible c'est interdit bi ci umra yonent bay saa saam nag jël umraam yëpp def ko ci weer yooyu ngir war ngir dakk loolu ngir simti ko diggite ko ci xol waa Quraysh ak xatta sax yenn yi dañu tuub nekk jullit waaye même loolu da leen a jaaxaloon moo tax keroog yonent bay saa bi mu leen ne xam nga bi ñuy génn Seydina Jaabir nee na dañoo ahlal naa bil hajj dañoo ihlaal ne dañuy aj yonent Seydina Aysa nee na bi ñuy génn tamit radiyallahu anha aj lañ doon lañ ihlaaloon waaye biñ ñëwee ba Seydina Aysa ne biñ ñëwee ci benn bërëb benn ci étape bi jógee Zul Hulayfa di ñëw laata ñuy àgg Makka yonent bi saa sam daal di joxe beneen étape muy possibilité mais képp koo xam ne bëgg na ihlaal aj na ko def ku bëgg ihlaal ci umra na ko def mais bi ñu ñëwee ba àgg fi nga xamante ne nii mooy jege foofule nag ñëw foofee dane nag léegi képp koo xamante ne nii dafa Makka mooy na nga jël sa aj gi nga armaaloon gi nga yéene woon def ko fecci ko nga def ko umra ba mu des ñi nga xam dañu indi hadiyu comme moom saxaaba yi ñu yeneen aj gi ñu ko def ko mu ne waaw ñu ne mais ban xel la yoneen saa sallam bu ko defee ñun après mu daganaat ñu ñuy tere ku ku ku armal lan mu ne alxillu kullu lépp mooy daggwe comme niñ ko fi waxoon parfum wu ah, yooyu yëpp ak maye soxna ak takk soxna ak yooyu yëpp ak xataa sëy sax loolu lépp day nekk loo xam ne dalay daganaat boo defee sa umra ba pare ba ngi génn ci ba yow bu tarwee ñu ngi la ko doon wax sànq aj gi ni ngay defee loolu waxoon nañ la taab yooyu hmm? euh, euh, huitième jour bi alhamdulilah mu ne génn génn alxillu kullu ba sëy naa Suraaqa ne ko mais yeneen saa salaam fa qaama Suraaqa Suraaqa ibn Maalik ibn Juhshum fa qaala Rasuulullah wa ah, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam haadaa Ah, eh, lii moom nga ñu wax nii ñu def ko mais ngir ñun rek la wala boog ba euh, pour ñëpp la ba mu ne daxalatil bu yore saasam jël ñaari baaraam loxo yi tàllal leen roofala leen ne daxalatil umratu fil hajj ila yawmi dum euh, qiyaama ne ilaa abad balli abadil abad ne ba faw la mooy umra ci aj ci weeru aj yi loolu noonu ba faw la du pour yéen kese waaw moo tax Seydina Imraan ibn Husayn bu naan tamatta'naa ma'a Rasuulillah sallallahu alayhi wasallam loolu jubluwu ci ne muta tamatta googu tamattu googu mooy tamattu gi ñu xam nga sax mooy moom ñoom ñoo def tamattu gi ñu xam mooy umra génn ci umra ji daal di aj mais yonent bay saa salaam moom tamatta moo tax borom bi ne waman waman tamatta bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi loolu waxul umra goo waxul tamattu kese ak qiraan moo tax loolu ijmaa la keneen ñaar yooyu képp ku ko def daa war ci yow nga rendi dara waaw ab gàtt wala loo xam ne danga koy rendi fële nga xam ne mooy kaaba nga tamattu nga def waaw wala ci ba ba bahimatul an'am yi kon loolu parce que borom bi dalaa may une pierre deux coups laa nga xam ne ñaari voyage lañ koo def mooy ñëw umra après ñëwaat ak mu may la nga def ko ci benn kooku borom bi ne kooku famastaysara minal hadi lu jàppane ci hadi yi na ci na ci kon kooku yonent bay saa saam deful woon tamaton bi ñu xam xiraan la woon mais ñoom ñu ëpp ci ñoom tamaton bi ñu def mooy bi ñu xam umra ba pare génn ci ihlal huitième jour bi de Makka ngir dem naa daal di dugg ci ajji naan labbayka allahumma bi hajj waaw kanta ñoom Seydina Omar ñi nga xam ne indaale woon nañ ay hëddaaya comme Seydina yoon comme yonent bay saa saam na kon Seydina Ali ibn Abi Talib ñooñu defuñ tamaton bële ñoom tamatta gi boo alquran di wax mooy xiraan comme yonent bay kon nag affaire baa ngi noonu kon loolu waa Quraysh moo tax yenn saxaaba yi ne woon ñu leen salaam mais dañuy dem Mina dañuy dañuy kii fekk suñu madaakiru naa mooy suñu cër yi suñu pëy yi du di siit ak euh, man yu mooy fekk du séy ak suñu soxna yi alors que dañoo euh, armaaloon ak mais ñu nga wax ñu sa soppi ko daal di ko def umra waaw yonent bale sa sam parce que loolu non seulement umra bi jiitu yëpp ci zuqir da ko def bii nag ñu ñëw ci weer wi nga xamante ne nii mooy weeru aj bi bi nga xam ne foofu moom la gaay a jàppe boobu moo gën a tee nekk njombe moom yonent saa sam wan leen ne loolu dara teguwut ki dara waaw lii mooy sharia lii mooy lii yàlla masa tëral waaw kon moo tax lool dañu la am alhamdulilah xajar ne yonent saa sala boo gisee mu doon mu def ko te defu ko ci ramadan moom ay umraam mu def ko ci weeru aj yi te defu ko ci weeru ramadan ndax ngir leeral li nga xam ne que ne possibilité li waa jaahiliya daal du doon tere naan lool man da nekk umra ci weeru aj yi dafa baaxul du lu baax fa araada radd ar radd alayhim bil qawli wal fi'l mu bëgg delloo ci leen seen wax yooyu ci jëf ci wax waaye ci jëf waaw moo taxoon mu ne saxaaba yi léegi eh, eh, eh, léegi dindi leen seen seen umra yi seen aj ga ngeen jiwoon ngeen def umra waaw waaw man lam yasuqil hadiya ah falyaj'al ha umra na ko def umra gaa yi na ko yéra mu ne waaw law aqbaltu min amri mastadbart lama suqtul <laughs> mu ne bu doon démb doon tey comme wax wolof konoonte kon doonu ma woon jël sama hadaayaay sama gëléem yi ma fi indi ngir loj ko doonu ma ko woon indi te kon naa def sama lii ma yéene woon aj googu naa ko def umra waaye nag damaa indi hadaaya man manumaa def nii yéen waaw waaw loolu <laughs> kon loolu ngir kase woon loolu ci wax ak ci jëf moo taxoon moom umra yëpp mu def ko ci weeru aj yi waaw mu ne wa huwa law kaana makruhan li ghayrihi la kaana fi haqqi afdal mu ne moo tax même bu ñëw sax euh, naan law kaana même bu supposé woon ne lu ñu ciblé woon ci àqu ñeneen yi kanta ci àqu yonent bay saa saa mooy ci euh, ashurul hajj te loolu nekk ko dalaa bëgg wax rek mooy supposition boo xam ne loolu taxawul voilà mais bu ñëwoon sax ba pousser la le bouchon ba foofu mooy bu dee àqu yonent saa saa moo gën parce que loolu non seulement da cee da ciy tërlaale ab acte boo xam ne daa demoon ba yàqu ba ba gaa yi xamatuñu ko ba jàpp ne sax du lu baax parce que léeg-léeg nga gis nit ñi jàpp loo xam ne du lu baax ndeke loolu sax moo baaxoon. waaw parce que qad asbaha al ma'ruf munkaran et vice versa li nga xam ne moo ne woon lu baax lu ñu xamoon ci yiw mooy mujj nekk loo xam ne lu nit ñi di bañ alors que ñu ko fenn iblis moo jaar ci ginnaaw comme rek la doon waa kër naa mooy peuple naa Nuux waaw ñoom Wadd ak ñoom Suwaa ak waa Yahuud ak waa Yahuud ak Nasra boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ naan ñoom ñu baax lañu woon waaye iblis ba mu leen bëggee njuuy a leen ne defal leen ay statut bu k defee ngeen leen di fàttale ko waaw mais finalement lu leen yóbbu ci bokkaale leen ñun ital leen ne leen ñi ñooy seen yàlla yi seen maam yi ñii lañ doon yàlla ak ñii lañ doon boole waaw bu dul ñoom ñoom yàlla waaye ñoom it waaw di dugal ci ñoom ba ñu nekk ay mushrikuuna xaqan yu leer naññ waaw kon nag loolu lii nii yonent bay saasaam da doon leeral loolu doon tëral li nga xam ne mooy diine ndax al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina loolu il fallait mu leeral yooyu waaw waaw tey la borom bi matal mottali ay xéewalam ci seen kaw te lim leen gërëmal comme soobu waay tëralin mode de vie mooy wommatu ji waaw te lool yonent bay saasaam acte boobu moo desoon mu leeral ko complètement bu dee zakat leeraloon na ko yónni soaat yi bind téere ba mu bindoon def ci mbir yi te Seyna Abubakar yónnoon ko Seyna Anas radiyallahu anhu loolu ginnaaw bi mu nee xalifa yooyu yëpp leeral na ko woor na la ñuy woor ponk yooyu yëpp leeral na ko ajjee desoon ak li jëm ci moom moo tax da ko bi mu ko paree rek la ko boroom bi ne idaa jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-naasa yadkhuluuna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba wàcce saar boobu waaye surtout al yawma akmaltu nga xam ne mu ngi ko wàcc comme li Seydina Omar waxoon yahudi bi Kaabul ahbar waaw ne ko ñun de yéen lii bu wàccoon ci ñun maasaral yahud dañ ko doon jàppe li nga xamante ne mooy feet mu ne xam naa kañ la wàcc fan la wàcc ak kañ la wàcc kenante may saa santa feet la ci ñun jullit ñi mu tombeeg bésu tabaski bi allah waaw tey ak maltu lakum diinakum mooy aggee ci desoon ci ponk yi leeral na ko jeex na wallahi laqad ballagh waaw laqad adda wa ballagh wa nasaha waaw adda al amaana wa ballagha ar risala wa nasaha al umma wa jahada fi llahi haqqa jihadihi hatta ataahu al yaqinu min rabbihi sallallahu alayhi wa sallam <laughs> léegi jottali na message yu boroomam bataaxalu boroomam mbir mu waxoon na ko di ci jànni kóolute na jooxe na ko bu yàlla tegoon ci loxoom jooxe na ko waaye yemol ci yooyu laaye biir na xeetam lépp lu yiwu loo xam ne manula ñàkk ñu xam ko ngir defar daal dinañu koy bijjil lépp luy lor wan nañu ko ba mu leer duut ci baaraamam ne moytu ko ba pare jihaad bakkanam ak alalam ak lépp ak njabootam ak ay saxaabaam ba ni ko boroom bi nag al bi nga xam ne mooy faatu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al yaqin jaamul sa borom ba ni la nga xam ne moom amul lu ñuy sikki sàkka di la fekk si muy faatu moom dikkal ko tukkee ci borom mu yóbbu ko ila rafiq al a'la moo tax keroog sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee wax saxaaba yi ca hajjatul wadaa ajug tàggatoom hal ballalt ñu ne ko laqad balla wa addayt wa nasaht mu ne allahumma ashhad allah mu ne ndax jottali naa saxaaba yi ne ko wallahi waxal ñu ñu nekk ci gannaaw yal na boroom bi def mu dëggu ci ñun na ko jottali nga waaw yegge nga ñu mbir yi jooxe nga te laaye biir nga mu joxoñ baaraamam ci kaw ne allahumma e sama borom ishhad seedeel ñoo ne jottali naa te loolu nga ma waxoon waaw allah loolu la ko borom bi waxoon moom alayhi salatu wassalam waaw allahu akbar allahu allahu akbar sallu ala rasulillah waaw allahu akbar yaa ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka min an-nas inna allaha la yahdi al-qawma al-kafirin borom bi na ko yaa ayyuha rasul yow sama ndaw bi alayhi salaatu wassalaam balligh jottali maa li nga xam ne unzila ilayka moom lañ wàcc ci yow min rabbika te bu tokkee ci sa borom di dëgg boo ko deful nag ah jottali woo sa sa jottali sa sa sa message bu borom de waaw te bu dee nit ñi ñoo nar a nekk sa gàllankoor yëgal ni ñooy jéem walla nga naan est ce que ñoom jaru ko wallahu borom bi yaasimu ko moo lay musal minan naasi ci ayu nit ñi nga xam ne ñoo ne yow li nga bëgg du dox li la borom bi ne doxal ko nga koy taxaw ñoom ñu ne loolu du am li borom bi bëgg du am borom bi nee na ñooñ bàyyil maa leen koy resal waaw waaw inna allaha la yahdi qawmal kaafiriin borom bi nag dafay nekkul li eh, eh, eh, gindi Euh, euh, li nga xam ne mooy nit ñi nga xamante ne nii ñooy way euh, yéeféer yi fa sa yakfikahumullah wallahu sami'un alim yaa doon laaj keroog Seydina Usmaan biñ koy faat fan la kii ah Seydi Ibrahim man laaye la alayhi ridwaanur rahmaan keroog biñ koy faat fekk mu ngi yor téereem ba di jàng al quraan kàccoor yi jóge woon Égypte ak Irak ak fu nekk ñëw profitoo ci weeru aj yi ba faat ko nga doon laaj wala Seydina ban aaya la la deret ji teg daloon ma ne la fa sa yakfikahumullah <laughs> mooy laaya boobu suuratul baqara la cent trente a ah, aaya cent trente-sept borom bi moo lay fegal seenug lor mooy mooy borom bi mooy chargé ci ñoom mooy ñi def lii xoolal rek dëppaale bi yeneen saa salaam def li bi borom bi def bañ ko faatee dóor ko jaasi la nga xamante ni nii deret jafam dal moo doon laaye bii borom bi ne fasa la mel ni danaan ko yaa Usmaan yow Usmaan gis nga ñi la def lii fasa yakfikahumullah bàyyil borom bi ci boppam mooy lijjanti seen dossier ñoom ñëpp lay alal <laughs> waaw moo tax taabe yi ba dafa wër kaaba gi dégg benn waaye di wër kaaba gi naan yàlla yàlla nag ma jéggal te xam naa ne doo ma jéggal mu ne mu ne ko subhaanallah mais góor gi looy denn paa bu màgget mu ne ko looy wax nii mu ne ko parce que man dama bokk ci ñu faatoon Seydina Usmaan waaw man damaa bokk ci ñu ko faatoon moo tax ma xam ne man alku naa man waaw wal iyaazu billaah fa sa yakfikahumullah kon nag wallahu sami as-sami'ul alim allah nag loolu euh, euh, <laughs> imam al-Hafiz ñëwaat <laughs> mu ne kon loolu la mooy yenentu alei salaatu salaam da doon leeral di tëral sharia moo tax jëfam mu def léppam umraam yi ci zo ashurul hajj yi zo qada ak zo hijja ngir dijj ndax lool aada dafa naqaree dindi ci ay nit waaw képp ku jàpp ne aada moom da ñëw walla benn discours mu jeex mooy kooku xamula ah, kooku yeewul te xamul te amul expérience waaw aada c'est bokk nay ginne jafee dindi parce que dafa ancré wu des générations et des générations la nekk ci biir nit ñi xol nit ñi ñu koy dund di ko def jàpp ni lii mooy li jub mooy li jaadu taf saa booy li leen di gën a duur kaa du sa instant bi mais dañu naan ne kii daa bëgg a wax ne kon suñu maam yu baax yi ñu doon yi ñuy tàngal naan ñoo fi gën ñoo fi nangam ñoo fi nangam te lii lañ doon def mais waa ji bu nee ñoom lii ñu nekkoon baaxul ça veut dire que ñooñu ñëpp sa château de carte là mooy ay booy yu ñu defaree benn ni xam nga booy mooy bu ñu jëlee boo jëndee ay tele wala ay ay ay ay ay matériel am na benn kii buy nekk ci wet yi di ko di tax mu du toj quoi bu mbëkkee fenn du toj comme boo génnee waa ji ci air fryer fa buñ koy kii am na yu ñuy dugal ci marché bi kii yi ñuy eh, emballé di ko def ci ay caisse ay carton hmm? yooyu xam nga boo ci defalee ab ab ab dajale leen ba mu nekkul néeg yow waxuma laa dara bu sa waaxu gaawee nga romb ko rek day wadd sa ngelaw yéere waxatuma laa nag nga ouragan yi ngelaw yi ñëw ëffal ko mooy gars yi loolu la ñuy gis ni ñii kii daa bëgg a wax kon ñun suñu mag ñun ñëpp ak niñ leen nga xam ne ñooñu ñun buñ leen génnee ci suñu répertoire wu nettali yi nettali ci suñu xew yi mais ñun amatuñ dara <laughs> waaye ji ne ñoolu nekkoon baaxul quoi ñoom affaire affaire aada yu mel noonu lay indil quoi kaa yooyu waaw liy liy indi moo tax gars yi dañuy pare ngir lépp ngir gaay seen bakkan yi ngir défendre seen aada boobu yeneen saa sax loolu la xam moo tax non seulement mu def ko ay ati ata yi muy def umra ci Dhoul Qa'da waaye bii aj gi nag lu xam naa moom bu doon côté yéefé lañ naan lii nag mooy lu comble quoi <laughs> waaw mooy bi leen bi leen doggati nag tël aada nga wadd mooy nag ci aj gi nag yii nag yooyu saa saa mu nit koy umra géex illaahi illallah non seulement mu digal ko nit ñi ba pare def teraan def umra ak <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu mu ne al imaam al xaafiz mu ne wa qaala saahibul hadyi mu ne wallaahu a'lam ginnaaw moom bi mu waxee lii léegi nag mu ne kaay wa qaala saahibul hadyi mu ne saahibul hadyi mooy al imaam Ibnul Qayyim ah hadyu <laughs> mooy Zaadul Ma'aad wax bu ñuy wax téere bi naan rek saahibul hadyi yaay xam ne boobu la téere bi noonu la xayril ibaadi sallallahu alayhi wa sallam mu ne saahibul hadi mooy imaam Ibnul Qayyim taalibi imaam eh, Ibnu Taymiyya bi rahmatullah alayhima nee na yahtamilu day yenu annahu sallallahu alayhi wa sallam kaana yashtaghilu fi ramadan min al ibada bima huwa aham min al umra mu ne yenu na ne c'est possible di tontu ba léegi ci mbir mi te ne yonent way saa saa da doon soxlaa lool ci ramadan ci façon jaamu yàlla yi loo xam ne moo ëppoon doole li nga xam ne mooy umra waxasiya loolu benn waxasiya mu ragal tamit ndax yoneen saa sam suuraale lu bari waaw gisoon nañ ramadan li taxoon mu bàyyi woon di naafile yam doon def nit ñi di julli ci gannaaw mu ne damay doon ragal ñu daal di koy farataal ci yéen mu ne waxasiyata mu ragal minal yi mooy mu teg coono ala ummati yi ci euh, coono gu mën a tukkee bu doon moom dafa ajoon ci umra dafa ajoon ci ci ci ramadan mais ala ummati id law i'tamara fi ramadan la baadaru ila dhalika ma'a ma hum alayhi min al-mashaqqati min al-jam'i bayna al-umra was-sawm wa qad kana yatruku sallallahu alayhi wa sallam yatruku al-amala wa huwa yuhibbu an ya'mala khashyata an yufrada ala ummatihi wa khawfan min al-mashaqqati alayhim wa kon sahibul hadyi al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi mu ne leneen kon mooy amaana doon ragal li nga xam ne mooy coono gi nga xam ne moo manoon a dal aw xeetam bu doon ne moom yoneen saa salaam dafa malgré li mu wax ci euh, euh, rëy li mu wax lu gëréel gi mu jot a wax ci umra ci ramadan waaw moom loolu wax la mais bu ko defoon en plus bu boobaa mu ne bu boobaa dina am coono gu rëy goo xam ne moo doon dugg ci xeetam ndax ñoom ñu njëkkante bu boobaa daal di def ni mu def waaw ak ànd ak ramadan da ngay ànd ak coono yi umra ba pare ak coonoy xiif muy woor bi loolu lépp nag yeneen saa sam suuraale ci yooyu euh, tax deful umra ci ramadan mu ne waqat te moom dëgg-dëgg yeneen saa salam léeg-léeg yatlu ko doon na bàyyi al amala jëf yu jëfu yiw ah wa huwa tawam yuhibbu te jëfam yëpp yiw la waaye que nag day fekk bëggoon naan yaama la léeg-léeg looloo taxoon ñu ne la képp ku jàpp na sunna mooy yeneen saa salam te def mooy yow xamoo li ngay wax. parce que yonent bay saa sax am na jëf yoo xam ne jëfu yiw la moom ci boppam doonu ko woon def parce que da doon bañ ñu farataal ko waaw waaw <laughs> kon waqat kaana nekkoon na dëgg-dëgg yatlu ko doon bàyyi al'amala jëf wa huwa tawam yuhibbu an ya'mala bëggoon na ko jëf de xasiyata waaye lu taxoon ndax ragal an yufrada ñu farataal ko ala ummati yi ci xeetam wa xawfan waaye ragal min al mashaqqati bu dul tamit farataal euh, coono goo xam ne moo leen di fekk ci seen kaw mu xool loolu ndax mooy ar-rahmatul muhda alayhi salatu wassalam moo gi nga xam ne moom lañu borom bi yoor wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin borom bi nee na ko yónnu wuñ la loolu nga nekk yërmande kese ngir mbooleem ngëm yàlla yi mbooleem mbindeef yi rawatina way ngëm yàlla yi alayhi kon nag ci kaw nii de